a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa Muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi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 وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam innal abda idaa la'ana shay'an sa'idatil la'natu ilaa samaa'i fatughlaqu abwaabu samaa'i duunahaa thumma tahbitu thumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwaabuhaa duunahaa ثم تأخذ يمينا وشمالا إذا لم تجد مساغا رجع إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها رواه أبو داود رحمه الله تعالى قال الإمام الحافظ النووي rahimahullah mu ñëwaat ñun fi ñu yemoon ci kitaabul umuur almanhi anha téere bi wax mbir yi nga xam ne dañ ko xaraamal dañ ko aaye du ñu interdire tere nit ñi ñu koy def ñu ngi woon chapitre deux cent soixante quatre baabu tahrimi la'ni insaanin bi aynihi aw daabba xaraamal gu ñu xaraamal di rëbb nit particulier bu ñu xam ci xadis bi ñu jotaay bi ñu génn xadis bi ñu gisoon moo doon xadis mille cinq cent cinquante cinq mu ne woon wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam laysa al-mu'minu bi-t-ta'aan wala al-la'aan wala al-faahish wala al-badhii' walillaahi al-hamdu wal-minna tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis hadiis bi nga xam ne moom moo ci tegu euh, walillaahi al-hamdu wal-minna muy hadiis 1556 mu ne waan Abi Darda mu ne mu ngi jële ci Seydina Mawlana Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax la rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innal abda gis nga jaam bi idaa la'ana shay'an bu amee lu mu rëbb mu rëbbee mbir shay'an lu mu man di doon nit la garab la picc njaay àll la wala jur gi lu mu mën di rëbb wala xataa dàllam yi mu sol mu dagg rek mu rëbb ko waaw sa'idati la'natu ila samaa rëbb googu mu rëbb day yéeg jëm ci asamaan bu demee ci asamaan nag fa tughlaqu ñu tëj abwaabu samaa parce que ñu tëj bunte asamaan yi ndax rëbb moom lu dugg biir asamaan la waaw ñu tëj ko duuna mooy wëlliif ko du fa dugg summa bu defee lool nag kaddu googu nga xam ne moo génn muy rëbb googu comme que tëjal nañ ko asamaan summa taas biitu ilal ard ah ci kaw amu fa fu mu fajaar léegi nag mu seet ci suuf mu jëm wàcc jëm ci suuf bu ñëwee hatta suuf buntu yi fa tughlaqu abwaabuha duunaha ñu daal di koy tëjal buntu suuf mooy du fa dugg ñoo xamante ne kon ni asamaan amee ay bunt te gisoon nañ ko ci hadiisul isra wal mi'raaj yonent bi alayhi salaatu salaam bi man rek Seydina Jibriilu alayhi salaatu wassalaam waaw bu ñu ñëwee asamaan bu nekk dañuy ñëw ca bunt ba nee na Seydina Jibriil yëpp fii mu xamal ñu ne kon it suuf it am na ay bunt bu demee foofee ñu tëj fa tughlaqu abwaabuha duunaha rëbb ba fekk ñu tëj bunti suuf du fa jaar wëllif ko léegi nag lu ko dese thumma ta'khudhu yaminan wa shimala mu commencé nag di divaguer di jaar gauche ak droite waaw di xool ana fan lay jaar droite ak gauche fan lay jaar ndejoor ak càmmoñ fa ida lam tajid masagha bu dee trouvéwul nag fenn fu mu jaar loolu mooy masagha mooy paxaay ak porof ndoll bu mën a jaar ba dugg fa ah lu muy def rajaat mu dellu ila alladhi lu'in mu dellu ka nga xamante ne nag moom lañu rëbb mooy waa ji aw façon la rëbboon wala doomam ah rëbb wi de dem na asamaan fekk ñu tëj ko suuf ñu tëj ko gauche droite amul fu mu jaar mu dem nag ci doom de mu rëbboon bu dee exemple lu doomam wala façon wa wala otoom bi wala engin bi wala scooteram bi waaw léegi nag ah fa in kaana ahlan bu nee ne loolee mu rëbb moom yelloo nañu rëbb ko li ah li daalika loolee rëbb ma mooy mu dugg ci moom rëbb ma daal di des foofu mooy palaasam wa illaa waaye bu dul loolu rajaat day dellu ilaa qaa'ilihaa ca ko ko wax muy bumerang boo xam ne moom la naan ko rus ci kawam ngay gi na waaw mu ngi noonu mu ne rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo ko solo ñu ne waa hadis bi moom moo ci wéete moom al imaamu Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistani mu ngi ko indi awwalu kitaabul adab mooy buntu bi ñuy gis hadis yi fan yi yëpp baabun fil la'n voilà. hadisu Samura bi fi la ko woon hadisu Abu Darda Euh, ci la ko indi woon ak yooyu léegi bii nag mooy bi nga xam ne mooy xadis bi njëkkoon ci buntu boobu moom la njëkkoon di mooy xadis bii nii al imam Abu Dawud mu ne haddathana Ahmad ibn Salih mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Ahmad ibn Salih di Ahmad ibn Salih al Abu Ja'far al tabari al-asl al-hafiz siiwe woon ci ibn Tabari mooy ibn Tabari moom mii moom moom noonu la siiwe woon mu gane àddina l'an soixante 172 rahimahullah génn àddina 248 rahmatullahi alayhi moom mu nekkoon koo xam ne ku dëgër la hafiz euh, euh, euh, rahimahullah qaala mu ne haddasanaa Yahya ibn Hassan mu ne nekkal nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Hassan di Yahya ibn Hassan ibn Hayyan at-Tinnisi al-Bakri Abu Zakariya al-Basri ad-Dimashqi al-asl rahimahullahu ta'ala gane àddina 144 génn àddina 208 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa al-Walid ibn Rabah mu ne nekkal nag al-Walid ibn Rabah da al-Walid ibn Rabah moom nag fii après imam Abu Dawud dina leeral ke ni ah sawaay da cee juum de waaw kan moo juum Yahya ibn Hassan moo ko woowe Walid ibn Rabah alors que waa ji tuddul noonu de Rabah ibn Walid la mooy qalb da ci mooy daa jaawale tur bi moo tax imaam Abu Dawud ba bëndee xadis ba jësu dane qaala Abu Dawud muy boppam ne Abu Dawud nee na qaala Marwan ibn Muhammad mu ne Marwan ibn Muhammad kenn ci sëriñ mi nee huwa Rabaah ibn al-Walid non Rabaah ibn al-Walid la sami'a minhu day gën a fi wa zakara anna Yahya ibn Hassan wahima fii mu ne Yahya ibn Hassan mi nga xam ne moo jëlee hadith bi ci moom tudd ko al-Walid ibn Rabaah dafay def def voilà tuddul Walid ibn Rabaah waaye Rabaah ibn al-Walid la tudd loolu te mooy li gën a dëgër di Rabaah ibn al-Walid ibn Yazid ibn Nimran ad-Dimari ash-Shami rahimahullahu ta'ala léegi moom kañ la gën a àddina kañ la génn àddina gisuma ko borom taqribu tahdib al imam al hafiz ibn hajar nee na saduq rahmatullah alayhi ko dëggu na woon moom kon kii tudde na ko yahya ibn hasan al walid ibn rabah da ko tudde mais euh, loolu njuumte la mooy rabah mooy li gën a dëgër mooy rabah ibn al walid la qaala mu ne sami'tu nimrana mu tuddu nimran nimran ah, gis ne ibn yazid ibn nimran az-zimari léegi moom mu jële ci nimran mooy euh, mu ne dégg na nimran muy nimran ibn ba ad-Dimari ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala moom maqbul la koo xam ne ay waxam day soxla ñu taabaa ko yadhkuru muy nettali an Ummi Darda yi muy jëla Ummu Darda gis nañ ko keroog Ummu Darda sughra di Hujayma ñi na bintu Huyay ñi na bintu Hayy al-Awsabiyya ñi ne al-Wasatiyya ad-Dimashqiyya al-Himyariyya al-Ash'ariyya nekkoon ñaareelu faamu Ibn Abu Darda tuddoon Ummu Darda bokk bokkul ka nga xam ne saxaaba la woon ndaw sa nga xam ne Ummu Darda la tuddoon tamit moom moomee no bokkul ak kii nii kooku saxaaba la woon alors que kii moom du saxaaba tabi'i la bokkul ci ñu gën a sell génn àddina la quatre-vingt-un keroog moom la Abdul Malik joxoon bagage ya te déggoon ko mu rëbb euh, booyam ka ko doon liggéeyal ci guddi gi mu rëbb woo ko mu yéex mu rëbb ko mu ne ko bul rëbb ndax dégg naa Abu Darda mu ne dégg na yonent alayhi salaatu wassalaam mu ne laa yakunu la'anuuna shufa'a wala shuhada yawm al rëbb de ndax dégg naa Abu Darda radiyallahu anhu di sama borom kër ba woon ne moom laa yakunu du nekk al-la'anuna ñi nga xam ne ñooy rëbbkat yi shufa'a ñi nga xam ne ñooy seede wala shuhada te duñ nekk ay kon Abu Darda moom Ummu Darda daal di koy xaalat kon ci moom la ko Nimraan jëlee muy moom kenn du laaj mooy kan mooy al moom Ummu Darda radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha qaala man sami'tu Abu Darda yi dégg na borom këram di Abu Darda wala di Uwaymir ibn Malik waxoon nañ la am na ñu ne Uwaymir ibn Amir ñi ne Uwaymir ibn Zalaba am ñu ne Uwaymir ibn Abdillah ibn Qays ñi ne Uwaymir ibn Zayd ibn Qays ibn Umayya ibn Amir ibn Adi ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari waaye daal ni mu siiwoon moom mooy mooy Abu Darda al-Khazraji bokkoon ci waa Khazraj radiyallahu ta'ala anhu ne woon saxaaba bu siiw génn am na jamono Sayyidina Usman l'an 32 ci li gën a dëgër inshaa allahu taala radiyallahu anhu yaqulu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna al-abda idha la'ana shay'an sa'idat al-la'natu ila as-samaa'i fatughlaqu abwaabu as-samaa'i duunaha thumma tahbitu ila al-ardi fatughlaqu abwaabuha duunaha thumma taghdu yaminan wa shimalan alhamdulillah fa idha lam tajid masaaghan raja'at ila alladhi lu'ina fa in kaana li daalika ahlan wa illaa rajaat ilaa qaa'ilihaa après mu wax ci suuf ne qaala Abu Daawuud mooy boppam voilà yooyu borom xam-xam ni dañ koy def buñ bëggee di seen wax ci seenu téere loo xam ne dañuy dajale ay mbir ñu ne qaala ash-shaarih wala qaala wax seen bopp comme imaam Ibn Rushd qaala al-qaadi moom loolu la doon wax naan al-qaadi nee na bul jàpp ne fii mu ne keneen lay wax mooy boppam lay wax mooy al-qaadi moom al-imaam Ibn Rushd rahmatullahi alayhi nag Abu Daawuud Euh, euh, euh, mu ngi nii mooy qaala Abu Daawud boppam lay wax qaala Marwaan ibn Muhammad mu ne Marwaan ibn Muhammad nee na oh, du du du du du al-Waliid ibn Rabaah huwa Rabaah ibn al-Waliid minhu dégg na ci moom wa di tudd nag gene mooy dégg na kan ci Nimraan la la bëgg a wax mooy bul jàpp ne bon Nimraan est moom loolu loolu jokkaloo ma doon ah kay yokkaloo na waaye nag suuf daa tuddul noonu voilà loolu daa tuddul noonu moo tax mu ne wa zakara am na Yahya ibn Hasan mu Yahya ibn Hasan ñu ko jëlee ci moom wahima fiihi tudde ko al-Walid ibn Rabah dafa juum ndax tur bi dëgg-dëgg mooy Rabah ibn al-Walid rahmatullahi alayhi léegi nag ginnaaw taxriij bi nii ana lan mooy lëkkaale deuxième jàngat ak suñu bunt bi nga xam ne yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi def ci xaraam da imam da ko tudde xaraam bu mu xaraam li nga xamante ne euh, mooy euh, di euh, nit koo xamante ne ku ñu xam la voilà mooy ku particulier loolu dañ naan la loolu euh, leer na fii parce que Abu Darda radiyallahu anhu dana yeneen saa saa nee na jaam bi processus bi nga xam ne mooy kàddu lii nag kàddu gu ñaaw la la wax mais kàddu gu bon noonu la kàddu gu baax it noonu wax mooy gis nga boo jàngal Qur'an kaddu yooyu di génn nga xam ne kalaamu rabbil alamin la dafa am yoo xam ne moom lay jur waaw yoo xamante ne nii ay yeer yu ciy tukkee yoo xamante ne am na ay mbindeef yoo xam ne borom bi da koy génnee reete yow ci kaddu boobu nga xam ne moom nga prononcé waaw ndax kaddu borom bi la naka doon xadiis yonent bi alayhi salaam boo koy jàng te yu noonu malaaka yi dañuy ñëw eh, ruuxaan yi yu lee yi nga xamante ne kon borom bi lañ dañuy ñëw waaw yooyu dañuy dañuy judd ci wax ji boo waxee lu baax am yu ci juddoo yoo xamante ne bu ci nekk la waral ak juddoo mooy yow kaddu bu baax bi nga wax allahu akbar ñu nekk ay milliers waaw loolu lépp kan moo waral seenu nekk mooy yow waaw moo tax wax lu baax na ko solo waaye nag naka noonu la te xam nga ne fadlu kalaam fadlu kalaamillah <laughs> ci jaam ci ci jaam yi mooy comme ni borom bi euh, ni mu ni nga xam ne noonu la noonu la noonu la féetee kaw jaamam yi naka noonu kalaamu sayyidil xatuk alayhi salaatu wassalaam moo tax nit waxtaanewul répétéwul toogul di waxtaane lu gën kàddu borom bi tabaaraka wa taala di alquran ak sunna yonent bi alayhi salaam waxu yonent bi alayhi salaam képp ku gis ñooñu leen yërëm waaw jàpp ne waxaguñ ci dara parce que tuddaguñ Serigne diw mooy ko xamul ñooñu xamul dañ leen a war a xamal waaw même bu dee nee nañ diine ñor na leen mooy ñooñu dañoo soxla ñu xamal leen bu dee nag ku xam la di tay tay lu mooy ñaar nañ ko ñaanal yàlla yàlla gindi ko ndax xolam ak gumba moo ci nekk wallahi waaw parce que rien que ngay jàng alquran di jàng hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu rek day am yoo xamante ne da kiy juddoo waaw loo xamante di multiplier wu lépp nekk ay ndax lan yow mi nga xam ne yaa prononcé kàddu yooyee waaw fii nag ni mu mel ci bu baax noonu la mel ci bu bon boo defee lu bon wax ju bon wax ju ñaaw wax ju yàlla xaraamal processus bi noonu la waaw mooy moom yu yéesa ci génne lëndëm waaw yoo xamante ne kan moo waral mu mooy yow waaw te nag ah kullukum raa ku nekk responsable nga yow yaa responsable yaa tax yu ñaaw yooy génn ci yow lay dellu wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli du dellu pexe mi nga xam ne mu ñaaw yi lu dul ci borom waaw yow nag yaa ko ci génne ci sa kaw lay këpp waaw ci sa kaw lay këpp wal iyaazu billah a'aadana allahu min al ghurur yal nañu boroom bi tabaaraka wa taala musal ci ak wor moo tax nit ku nekk gis nga bunt yi fi jaar di romb di wax ci xaraamal xiiba ak di digle wattu xam bi xisbil lisaan yooyu dafa nekk loo xam ne ay mbir la yu capital yu capital yoo xam ne xam ne waru cee nekk sax di di di mooy loolu xat man mu def ko sinon day aw waaw waaw booyal lam ne ñam nag lu ko neex wax ku ko neex mu wax ko lu ko wax lu ko neex ba pare jàpp ne je suis libre wal iyaazu billaah mooy yow yaa tënk sa bopp ci seenu alkande waaw gis nga gëbb loolu moo taxoon di ko moytandiku ma ne la woon même yenn yi sax euh, yi nga xam ne dagan naa def sax du rek tuul naa nga nekk ci waaw yi ngay nal abda yeneen saa sallam wax ni processus ab rëbb nan lay demee mooy bu ko nit ci génnee ci làmmiñam waaw waaw da nga responsable maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid nit ki du yàbbi dara ci gémmiñam lu dul am na malaaka bu koy surveiller am na koo xam ne teew waaw waaw moo tax loolu il faut ñu ciy bàyyi xel waaw làmmeñ làmmeñ waxoon nañ la borom bi da ko utal dugal ko ca biir dug ay loo xam ne mën nañ ko tudde mur muy bëñ yi teg teg benn baas ginnaaw bëñ yi ngir loolu lépp muy tuñi bala moo génn na nga xool li muy wax waaw bu dee lu lay jëlal luy jural ngërëmu yàlla waaw looy yaakaar ngërëmu yàlla waxal bu dee juralulu ko wala danga nga ciy sikki sàkka am ci teel sa bopp waaw man kaani yu'minu billah wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyaskut ak fii riwaaya aw liyasmut képp koo xam ne gëm ne yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba na wax dëgg yiw waaw ndax wax yiw moo gën noppi ci yiw bu ko deful awul yaskut wala mu ne nii tëj gémmiñam noppi loolu la yonent bi alayhi salaam loolu lañu irsaad loolu lañu digal ah boyal sa wax lu la neex waaw di rëbbaate xamal ne rëbb ga wax nañ ñuy dem asamaan lay jéem a yéeg te asamaan borom bi waxoon na ilayhi yas'adu al-kalimu at waaw wal amalu as-salihu yarfa'u yow nag li nga wax ci borom bi da jëm li nga xam ne mooy kàddu gu teey yow li nga wax comme que teeyul li nga comme que teeyul du dugg moo tax ida laana shay'an sa'idatil laana rëbbuma ca boppam waaw ci xamaale yonent bi sallallahu alayhi bi ñu xamal ne gis nga yooyu ko jàpp ne xam ne fii mooy rëbb mooy mujj nekk loo xam ne comme lu ñu personnifié loo xam ne day am jëm noonu la demee nag amul ay ay majaas la non du majaas xaqiiqa la waaw mooy ni ko nañ saa waxe noonu la dem waaw léegi nag ku ko yàlla xamal xam nga ko nan mooy ci dëgg-dëggam ku ko xamul xamal ne lii nga war a gëm ndax noonu la koy na saa su la wax waaw rëbb mi ci wu nekk loo xam ne moom moom ci mooy génn nekk loo xamante ni ay kàddu nga waxoon mu nag monte ko xamaan demee waa mais fa toog la day fekk buntu asamaan ñu tëj bu jàll billah parce que liñ la wax léegi la ilayhi yas'adu al kalimu tayyib alors que liñ ko wax tayyibu teeyut waaw léegi bu ñëwee fa toolu xaw baabu sama elle trouve le le rëbb la hmm, daal di trouver bunte asamaan fermé ñu tëj ko du jàll waaw mu xam ne eh, waaw loolu xool nañ la ñu xam ne asamaan daam yu gudd loolu yàgg nañ ko gis léegi comme que ci kaw moo am ak ci suuf léegi nag comme que ci kaw doxut mu jàll jëm ci suuf ñëw foofu fekk buntu suuf yi ñu tëj ko waaw summa tahbitu ila al ard fa tughlaq abwabuha dunaha moom itam ñu tëj ko waaw léegi kon lu des muy wër nag gauche ak droite ku nekk mu jaar fa waaw di seet foo xam ne fa lay dugg ndax comme mu dugg mën a la nekk rek di traîner ci air bi bu dee trouvé wul fu mu jàll forof ndoll bu mu ne dafa dugg nu muy def rajaat mu dellu ila alladhi lu'ina ki nga xam ne moom la ñu rëbb waaw fa in kaana ahlan bu dee ne da koo yelloo waaw mooy fii mu ne boo rëbbee ko yelloo rëbb comme nga rëbb Firawna waaw waaw bu yéegee asamaan lu ko dugg suuf du fa dugg mu jël gauche ak droite dem ci Firawna waaw Firawna moom yi ahla la mu du mu dugg ci moom wa illaa waaye bu dee ko nga rëbb moom yelloowu ko yàlla sant la nga rëbb ko ak jullit ni yow waaw nit du rëbb nit te defu ko lu metti waaw wala amul loo xamante ne nii jàpp na ne lii da koo yàq la moom wala askanam wala koo xam ne ku takk ci moom la wala mbiram loolu du ñàkk mais xatta lool l'islam da lay woo bi taxalluqi bil axlaaq al xamida al mustafawiyya alayhi salaatu mooy dans toute en toute circonstance ci lu mën a xew que mu neex wala mu naqari wala dogal bu neex wala limaanu bi qadar xayri wa sharri lépp mu fekk la nga nekk aji jikkowoo ci jikko yonent sallallahu alayhi wa sallam waaw damoo ñu tere loolu Allahu akbar kon nag la talaa'anu bi la'natillah bu gisoon nañ ko bii weesu bu leen di rëbbante waaw ci rëbbum naan yàlla yàlla rëbb diw muy julli ni yow nga naan ko yàlla na ko yàlla rëbb waaw wal iyaadu billaah léegi nag bu dee nag te nga rëbb rëbb sa doom mii nga xam ne mooy ah, sa doom ji nga rëbb ko ah, waaye nag yellut du koy rëbb léegi nag doo mu dellu ci yow wala sa xar mi wala sa bëy bi wala sa nàngam bi léegi nag mu dellu ci ki ko wax mooy rëbb mi dal la yow yow la nga ñaanaloon diw léegi ci yow la dellu ndax al makru sayyi pexe gu ñaaw googu nga def ba daal di koy formuler ci ay kàddu ah amul kër xeneen waaw waaw lu muy def ci yow lay ñëwaat waaw ndax wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi allahu akbar wal iyaadu billah a'aadana allahu min al ghurur kon li ñu gisee loolu kon mooy gravité wu quand même tàmmal sa làmmiñ di rëbb ko waa ak di rëbb nit koo xam ne yow jullit du xam nga koy rëbb waaw wax nañ la jullit du place koy rëbb waaw waxoon nañ la keroog yonent bi alayhi salaam biñ ne ko mooy ñaanal yàlla waa daws udu ala daws <laughs> waaw mu ne allahumma arham dawsan wa'ti bihim sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu nee na nee na yonent bi alayhi daa am ñu ko ñëw ne ko mais yonent saa salaam ah yonent bi saa salaam waa diw ñoom diw ay doo leen rëbb waay doo waay yonent saa salaam ne noo man yónnuwuñu ma ngir loolu waaw yónnuwuñu ma waaw mooy pourtant ñañ lañ ko doon wax mu ñaan yenn yàlla muslimuna yi imaam Abu Hurayra moo ko solo xadiis mu ngi saxiix imaamu Muslim rahmatullah alayhi mu ne qiila ya rasuulallah nee dañoo wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko mais ud'u alal mushrikiin ñaanal yàlla way bokkaalekat yi xam nga loolu bokk na ci jaamu yàlla te loolu kenn terew waaw sunna ci boppam moo leeral koo xam ne yeneen saa salaam da doon ñaan allahumma alayka bi Quraysh doon na ko fii ci Kaaba gi nii waaw di ko yu metti yi ba mu Quraysh maa ngi ñaan nga nga nga duma waa Quraysh mooy jàpp leen teg leen waaw lu tax te ñaanoon na leen yàlla ba qaxtu dal leen Abu Sufyaan ñëw naan ko ah Muhammad sallallahu alayhi wasallam fekk ko Medina yow moom yow la te yaay woote bokkoo ak yu mel noonu rafetal noonu nan nga mën a ñaanale lii mu ñuy dal waaw waaw alayka bi Mudar yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon ñaan waaw lu fekk ko mu ko doon ñaan mooy loolu mën naa waaye nag da mooy comme ni ñu ko doon Euh, euh, euh, te ñaata yoon laanatullahi ala al kaafiriin gis nañ ko loolu borom bi dina ko di ko wax. yeneen saa salaam xadiis yu bari laana allahu alyahuuda wa nasaara waaw wa ak yi wax waa Quraysh comme ni ñu ko gisee nii ak waa Ri'l ak Zakwaan waa Usayya asaw allah wa rasuula bi ñu rayee ki nga xam ne mooy sàmmam ni bënn bëtam yi yeneen saa salaam doon kunut lu bari waaw di leen ñan yàlla waaw di ñaan yàlla alak leen waaw ci bu ma saana julli loolu lépp lu mën a nekk la waaye nag daa am yoo xamante ne du tout le temps rek ci loolu ngay dëkk moo tax yeneen tubaab yi saa salaam bi nga xamante ne dañ ne ko yaa rasulallah sayyidina Abu Hurayra mu ne dañ ne yeneen saa salaam radiyallahu anhu yaa rasulallah ud'u ala al-mushrikiin ñaanal yàlla lu yées dal mushrikuuna yu yées yi bokkaalekat yi qaala inni lam ab'ath lam ub'ath la'aana wa innamaa bu'ithtu rahma allah yeneen tubaab yi saa salaam ne leen man yónniwuñ ma ma nekk aji rëbbaatekat waaye li am ba des borom bi daf maa yebal ngir ma nekk koo xamante ne rahma ndax borom bi waxul woon ne ne moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin billaahi loolu la yàlla wax waaw mu ne leen déedéet man yërmande la liñ ma yónni waaye yónniwuñ ma ma nekk koo xam ne damay rëbbaate kon nag nañu def attention ci bari rëbb yeneen saa sala wax nañu processus bi ni muy demee nañ ci bàyyi xel wallahu taala a'lam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala